A'uuzu billahi mina shaytaani rajiim. Bismillahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin. Wa imaamil muttaqiin. Al-mab'uusi rahmatan lil aalamiin. Sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin. wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaati wa salaam. ci sunu jotaay bi ñu génn bi cawnillahi wa al irsu fi lislaam muy ilmul faraid l'héritage di ndonoo ci l'islaam gisoon nañu ci jotaay bi weesu ak yi ko jiitu woon ñu ngi woon ci partie alxisaab muy alxisaab yi jëm ci wàllu calcul yi ñi nga xam ne manu la ñàkk ki nga xam ne mooy toppatoo mbirum miraas mu daal di leen maîtriser daal di leen xam lépp du calcul waaye calcul yu ndaw yi nga xam ne moom lañ jot a gis ci la ah, eh, jeexaloon nañu li jëmoon ci tasxiixul inkisaar muy ni nga xam ne noonu lañuy résoudre résoudre lijjantee damm boo xam ne dafa am ci li nga xam ne mooy bu ñu seddalee wàll yi ñu war a séddale ñi ko war a ñi ko war a sédd day am virgule day am damm ñu daldi nan lañ koy corriger waxoon nañ ne te gisoon nañ ne loolu mën na xew ci ñaari partie tasxiixul inkisaar bu dee ne inkisaar bi dafa nekk ala fariqi ci benn kuréel benn groupe kese la dal waaye it dina dal ñaar jëm kaw tasxiixul inkisaar yi bu dee ne inkisaar bi dafa xew ala akthara min fariq bu dee dafa dal ci lu ëpp benn jëm ñaar jëm kaw walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ko gisoon ci ay exemple tey ba léegi ñuy continuer euh, bon amaana tey ñu jeexal kii bi mooy côté euh, calcul yi Ah? buñ gisee masalatu radd yi mooy yi gën a sayan masail yi am ci yiñ fii li ñu gis ci wàllu ilmul furud mais am na yeneen yoo xam ne amaana jarul ñu koy gis eh, waaye yii nga xam ne moom lañ gis nga xam ne ay ñoomin awlooki ak ak ak al inkisaar ak façon yooyu noonu ak surtout Euh, lien entre adaday nii nga xam ne yooyu boo ko xamul doo dem ah, boo ko xamul rek saawaay doo avancer waaw te gisoon nañ ci jotaay bi weesu bi ñuy jeexal li boroom kii wax boroom al-Rahabiyya rahmatullah alayhi ni mbir yi affaire la de wa in kasra ala ajnaasi fa innaha fi lxukmi inda annaasi tuxsaru fi arbacati aqsaami yacrifuha almaahiru fi laxkaami mumaahilun min bacdihi munaasibu wa bacdahu muwaafiqun musaaxibu warraabicu almubaayinu almuxaalifu yunbiika can tafsiilihinna alcaarifu mooy yooyu ay tamaasul tadaaxul tawaafuq tabaayun yooyu mooy passage obligé la man da ñàkk nit ki xam ko kon tey li ñu annoncé woon war koo gis mooy arradd arradd arraddu ci wolof mooy delloo waxoon nañ en gros mooy doon lan ci jataa bi weesu boo fàttale ko waxoon nañ lan mooy arad ar-radd mooy lan eh, ci xam nga radda radda ci radda la jóge waaw radda mooy delloo na en arabe yaruddu radden radda delloo na yaruddu dina delloo wala mu ngi delloo raddan ak dellu ak delloo la delloo nag mooy mooy mooy marduud waaw waaw comme buñ ne waa ji fi indee lu baaxul mar duudatun waaw dañ la koy delloo waaw <laughs> des la koy delloo kay waman ata ghayra masnunin fa bid'atuhu mardudatun waaw ku fi indi lu dul lu sunna dañ la koy delloo rejet voilà ar radd mooy mooy côté boobu rejet mooy dañ la koy delloo de toute façon ni mu ñëwee dañ la koy delloo kon loolu euh, waaw rudduha ilay rudduha alay waaw rudduha alay la Seydina Sulaymaan doon wax delloo leen ma ko fasam yoo yële fa tafiqa masxam bi suuqi wal anaaq waaw mooy euh, loolu mooy arad mooy delloo ba fas yi kiiwee dane rudduha alay waaw delloo leen ma ko mooy mooy def nañ def demi lii nag bu ñu ko waxee ci wàllu loolu mooy ci côté gàttal ci côté langue waaye ci côté li nga xam ne ci lañu ne muy ilmul mawaris al fara'id euh, mooy euh, naqsu an naqsu wala nga ne naqsu sihaam an asli almasala wa ziyaadatun fi ansibaa il warasa waaw an naqsu bu la neexee nga ne an naqsu fi sihaam an wala rek nga ne nga def ko annexion mudaaf mudaaf ilay naqsu sihaami an asli almasalati wa ziyaadatin wa ziyaadatun fi ansibaai alwaratha loolu mooy la euh, wala bu la neexee it nga commencé ziyaada mooy ziyaadatun fi ansibaai alwaratha wa nuqsaanun fi sihaam buñ jëlee liñ jëkk ko wax naqsu sihaami an asli almasala mooy damay wàññi aslul masala suñu bokk masaili ah yi ñuy am ci booy séddale mbir yi booy miraas mbir mi mooy da am nga xam ne ñoom nga war a bopp masala bi nga war a séddale ñuy doon loolu ngay ngay lan ngay wàññi danga koy wàññi man hmm? la waaw waaye wa ziyaadatun fi ansibaa'il waratha boo ko wàññee nag dangay yokku paaru wàllu ñi war a doon ñoom loolu mooy lan xam nga nasri ak sax mu bokkuñ waaw nasri ak sax mu bokkuñ eh, naqsu siham an asli al masala mooy aslul masala yi ñuy am ñu ne ah lii mooy boppu masala bi loolu noonu ay saxmu la ay paar la ay wàll la yoo xam ne moom lañu war a séddale ku nekk waaw ku nekk nag lam am te suñu boroom wax ci alquran ne kii ah, bu luy xewee inimru un halak laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu waaw loolu mooy cëram loolu mooy moom li mu moom waaw kon fii damay dell li may wàññi mooy bopp masala bi laay wàññi ba pare yokkal ñiy am ñii doon nañu suñu boroom ne yéen jël leen lii yéen jël leen lii ma yokkal leen ma yokkal leen ñoom li war a am loolu mooy al al al radd naqsu si as-sihaam an asli al-mas'ala wa ziyaadatun fi ansibaa'i al-waratha eh, lii nag waxoon nañ la defaloon nañ la benn kii bu gaaw al raddu muy delloo mooy xoola mën nañ ko wax ci beneen mooy dañu jël mu jaa dafa faatu bàyyi fi six millions six millions yooyu mu bàyyi fi ki nga xam ne doomam ju jigéen ak yaayam doom ju jigéen albin euh, albint ak kan ak ki nga xam ne mooy yaayu doom di jigéen ji di az-zawja léegi ñoom ñoo war a séddoo six millions yi ma ne la jëlal sa këyit ah xaaral ma jël suma këyit ana sa bindukaay bindukaay baa ngi nii kay bindal ma zawju ma ne la man bind naa zawja zawja tun épouse ah bindal ma bintun bint zawja benn mooy kon Musa dafa faatu bàyyi fi jabar jabar lu alquran wax lool nga ne lool aaya douze bi moo ko réglé ci suuratu nisaa yi waaw fa in lam yakun fa in waaw loolu mooy bu dee loolu mooy bu dee amu ngeen voilà mais mooy bi ci kaw waaw aaya douze bi ba léegi ci kaw mooy ci kaw fi mu tàmbalee ginnaaw bi mu waxee jëkkër ba pare fa in kaana lahu du foofu wala hunna rubu wala mimma taraktum kañ in lam yakun lakum walad lan la ci teg fa in kaana lakum waladun falahun falahunna sumun waaw suuratu nisaa aaya suñu boroom nee na seen soxna yi yéen jëkkër yi ñoo moom un quart li ngeen fi bàyyi seen alal ji ngeen fi bàyyi buñ ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj bi ñoo ko moom bu dee ne bàyyiwu ngeen fi doom waaw waaye nag bu dee da fee bàyyi doom ñoom sumun la ñuy jël mooy kon moom un huitième lay am ma ne la doom ji jigéen ji lu muy am ma ne la lool aaya onze bee ko jiitu aaya bi jiitu bii ci suuratu nisa ba léegi fa wa in kaanat waaxida falaha nisf bu dee ne kenn la benn doom ji jigéen kese la fi ki faatu bàyyi moom moitié lay jël hein léegi kon am nga zawja un huitième bint muy doom ju jigéen ji xaaju alal ji léegi ñu war xool suñu bopp masala lan ngay xool entre huit bi ak deux bi hal baynahuma tamaasul aw tadaaxul aw tawaafuq aw tabaayun nga ne ma ah xaaral huit ak deux tamaasul amul huit ak deux bokkuñ alors waaye huit est-ce que mën naa séddale ko deux huit ay eh, ana sama calculatrice ca huit ca huit divisé par deux égal quatre ah lii de baax na jox na ma chiffre boo xam ne amul virgule kon baynahuma tadaaxul ma ne la inda tadaaxuli maada qaalat al qaida inda tadaaxuli naktafi bil adad al kabir wa nulghi al al saghir dañuy doyloo chiffre bu mag bi ñu rejeté chiffre bu ndaw bi ma ne la lan mooy chiffre bu mag bi fii nga ne ma chiffre bu mag bi de huit la ma ne la kon huit bi ngay retenir nga rejeté ban chiffre ma ne la deux bi nga ne kon ma ne la defal ma asul masala léegi tasal ma lii ci biir ñi war a doon huit bi moom ngay séddal diggante jabar ji ak doom ju jigéen ji nga ne ma aywa alors loolu qu'est-ce que je vais avoir comme résultat alors huit divisé par huit kon benn la huit divisé par huit égal un kon ma ne la bindal un kon ci kanamu zawja muy l'épouse ma ne la doom ju jigéen ñi nag moom demi mooy ma ne kon huit mooy divisé par deux wu un demi bi hmm, mu jox ma quatre quatre waaw ah, deux fois quatre huit kon waaw loolu la quatre mooy xaaj bi waaw oh, waaye loolu simple loon na quatre ma la léegi xoolal fii ñii rekk ko war a doonoo ñii rekk ko war a doonoo waaw léegi mooy boo boo plusee 4 plus 1 4 yi nga jox doom ji jigéen ji ak 1 bi nga dox yaay ji muy jabaru monsieur A mi mu fi bàyyi di madame A ñaata ngay am 5 ma ne la cinq boo ko boo ci 8 bi nekk bopp masala bi boo ci wàññee 5 yi est du des nga ne ma waaw 8 moins 5 xaaral bon moins cinq égal égal trois trois wa ciy des des na trois ma ne la waaw kay léegi trois bi koo koy jox te fekk lan ñii rekk koy doon mooy asaba amu fi xam nga bu doon asaba dafay am comme doom ju góor dafay ne kon sax doom ju jigéen du jël du jël du jël moitié ndax da koy tansib da koy jële ci fard yóbbu ko ci tansib ñu de ñu ñu ñu donn ñoom ñoo doon bokk set bi ginnaaw ba seen yaay jëlee benn ci huit bi benn wit mu des set ñoom kon bu doon doom ju dafi ne moom doom ju jigéen ji ñoo koy bokk li zakari mislu hazil unsayayn góor am euh, pa euh, ñaar jigéen am benn waaye newuñu foofu fii mooy jadda ne keneen mooy kii ay ay ay ay kuntu du jadd maam newu fi ñii rek la kon mooy lii am na trois parts yu des ndax quatre bi ñu jox doom bi jigéen ji ak un bi ñu jox ndax yaayam mais des na trois trois yooyu nu ñu leen di def le fait que ñu ne trois yooyu dañ koy jël delloo ko delloowaat ko ñi nga xam ne ñooy asxaabul furuud mooy fii mais dinañ ñëw ci cas zawja parce que zawja est-ce que moom bokk na mooy l'épouse est-ce que ci delloo moom dinañ ko ci boole wala déet est-ce que mooy instant yi comme nu mel nii cadre bu mel nii suñu lii ñu yor nga xam ne épouse moo fi ne ak doom ju jigéen est-ce que li ñuy delloo trois yi ci des dañ koy delloo doom ju jigéen ji kese comme ça moom au lieu mu am quatre mais sept lay am ndax quatre plus trois ñu yokkal ko ci muy quatre cinq six sept muy muy muy mu muy sept est-ce que moom moom kese lañ koy jox wala boog yaay bi ñoom ñaar ñoo war a séddoo est-ce que ñoom ñaar ñoo war a séddoo li nga xamante ne nii mooy mooy tuwaa bi foofu nag la wax ji nekk waaw foofu fa la wax ji ne mooy radd loolu dinañ ko gis mais ñun pour exemple radd rek delloo mooy gis nga lii xam nga dafa trois des na xam nga trois des na léegi nag wax ji mooy. wax ji mooy delloo mooy trois yi jël gi ñu koy jël delloo leen ko moo xam ñoom ñaar dinañ ñëw ci masala boobu est-ce que jabar dinañ ko delloo wala boo kenn ki kese muy doom jigéen ci kese loolu mooy masalatu radd xoolal seetlul boo seetloo masala bi bopp masala bi lan la woon nga ne ma huit la woon ma ne la li bi bi ci génnee li nga joxe ñaata ñaata nga ci joxe ma ne la un bi ma jox yaay ak quatre bi ma jox doom ji jigéen ñuy cinq waaw léegi ma ne la gis nga bi nga defee loolu ah affaire yi kon dafa mujj quatre yow nga dese mooy cinq nga dese léegi gis nga un boobu nga jox yaay ji ak quatre bi nga jox doom bi jigéen ji ñoom ngay plus ñoom ñaar muy cinq léegi cinq mooy nekk boppu masala bi huit bi léegi boppu masala bi day toxoo nekk ci huit jóge huit hein dal ci cinq après nag bu nekkee cinq mooy yaay day garder lim yoroon doom ji jigéen ji garder quatre hein lii mooy arad waaw lii mooy arad mooy dañuy xaaj alal ji yépp c'est comme si dañu ñëw rek xaaj alal ji yépp xaaj ko juróom ñetti xaaj yaay ji jël benn comme que benn lan doom ji jël li ci des yépp waaye doom jigéen ji lan la jële mooy da koo jël fardan wa raddan da koo jël parce que suñu boroom a wax mu jël moom wa in kaanat waaxida fa laha nisf bu dee benn doom bu jigéen kese ngeen fi bàyyi moom moo am lan moo moom moitié wu li ngeen fi bàyyi loolu côté fard la mooy asxaabul furud ci la amee un waaye ci la amee un bi mooy leneen li dañ koo delloo waaw mooy boo seetloo bi bopp masala bi dañ koo jële huit day jóge ci lu gën a ngand dem ci lu gën tuuti ba pare kii nii mooy xam nga lool boo ko defee euh, ndaw si muy doom ju jigéen ji xam nga kaat la yor mais kaatam bii dafa yokk waaw parce que alal ji ni ñu ko diviser xam nga alal noo koy gën a diviser muy gën tuuti bu ma nee un million ngi xaaj ko ci digg bi nga jël benn benn xaaj bi loolu moo ëpp fuuf bu ma ne woon xaaj ko ñetti xaaj nga jël benn bi waaye loolu ñetti xaaj ko ñetti xaaj nga jël benn bi moo ëpp fuuf ne woon xaaj ko ñeenti xaaj nga jël benn bi est-ce que yaa ngi gis kon mooy le fait nag ñu wàññi affaire bi comme si dañ koo jële woon ci luñ ma ne xaaj ko ñetti xaaj nga jël benn bi ñu ne ma noonu léegi ah xaaj ko ñaari xaaj nga jël benn bi est-ce que benn la du benn loolu nag moo dal ndaw si muy doom ju jigéen ji moo tax da gis mu yor kaat mais kaatam boobu dafa yokku yaay ji moom ëwam kese lay resté moom waaw léegi lii mooy arrad lii nii mooy arrad mooy ak delloo est-ce yaa ngi comprendre léegi kon la fekk que ñu wàññi boppu masala bi mu jóge nekk cinq loolu laa la wax ci définition bi ne la mooy naqsu siham an aslil masala mooy dañuy wàññi loolu le wa ziyaadatun fi fi ansibaa'il warasa ba pare ñu yokk ñi nga xam ne ñoom ñoo approprié ñu delloo leen ñoom lañuy am day yokk mooy kan mooy doom ju jigéen di fii ci suñu exemple bi moom boo xam moo yokk waaw mais bu soxna si ndax dina yokkam du yokk loolu masala la dinañ ci ñëw mais boo seetloo rek mooy bu jigéen ndaw si yokku le bi waaw moom yokkule na parce que lu ñu lu ñu xaaj ñe juróom-ñetti xaaj huit xaaj moom mu jël ci ñeenti ya moo gën a tuuti lu ñu xaaj juróomi xaaj mu jël ci ñeenti yi parce que juróom-ñetti bi ñu ko xaajee juróom-ñetti muy huit mu jël ci ñeent mooy moitié la jël ah léegi bi ñu ko defee cinq nag. xaaj jël def ko cinq xaaj ko cinq parts mu jël kaat yi mooy kon benn kese la jox yaay yi mooy kon moom est-ce que li ma pour mooy ëpp na nisfu ëpp na mu wàccee lim far am lii mooy ar mooy dañuy ñëw wàññi bopp masala bi am nuqsaan nuqsaanu hein naq man nga ko waxee noonu tamit ziyaadatun fi ansiba'il warasa wa nuqsaanun fi sihaamil warsa warsa waaw mooy ziyaadatun damay yokk am si bàyyi mooy ñi war a am seen wàll ñoom ñii doom dama koy yokk comme fii <laughs> doom di jigéen ñi mu yokkulee jóge ci moitié dem bay titiyee benn kese la bàyyi daa far xam nga moitié moom ba mu jëlee moitié ca huit ba mooy quatre des na ci quatre bokk ci la yaayam jël benn mu des trois trois yooyu dafa mujj dellu ci moom. biñ ko bi mbir mi mujjee nekk cinq biñ ko xaajee cinq parties mu jël quatre yi bàyyil yaay benn kese kon moom li muy am ëpp na li nga xam ne moom la suñu borom ne woon jëlal nisf ëppali na nisf lii mooy arman bi ci gàttal waaw léegi nag bala ñoo dugg nag ci masala yi mooy mais lii est-ce que sax lii c'est possible ça waaw loolu mooy affaire bi lii est-ce que ça lii est-ce que c'est possible waaw est-ce que lii charia dina ko nangu est-ce que lii charia nangu na radd c'est ça le problème loolu mooy laaj bi nga xam ne moom mooy moom moom moom mooy mooy mooy moo sànni boppam moo moo boppam dañ naan la masalatu radd mooy est-ce que bu xaalis bi desee lii wax naa la fii mooy asaba du fi am parce que asaba bu fi nekkoon fama baqiya fali awla rajulin zakar la yonent sallallahu alayhi wa sallam bu fi asaba ne woon li des moo koy jël gis nga fii nii exemple bii ñu joxe sànq ma xool zawja ak bind gis nga fii par exemple bu fi kii ne woon muy euh, maam muy muy muy bàyyi ki faatu bàyyi musa bu fi ne woon hein moom day xaar rek waaw kooku ba la neexee bàyyi Musa a am fii ngay man a waxe ne moom de imaginer ma ci dolli woon zawju non non euh, euh, mooy jadd di maam ci doom yi nii di maam ci doom ju jigéen ji bu boobaa muy al abu ma naan al jadd al abu al abu du jadd al ab mooy bàyyi Musa a tey maam ci doom ju jigéen ji mais ab ngay def xam nga suñu euh, suñu borom wax na li muy am nee na bu dee dafa am bu dee kii seet da ngeen euh, nit ki dafa génn àddina bàyyiwu fi doom mooy bi ah onze bi la waxe loolu bàyyiwu fi doom mooy bi mu ne wali abawayhi li kulli wahidin li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kaana lahu walad fii am na walad bàyyi na fi doom ju jigéen kon moom day jël un sixième mooy ci côté wàllu fard day jël un mën na jël un sixième waaye après bu bu ñële jëlee alal ji des moom baay ji day jël li ci des mooy moom yarisu fii hadihi al xaala fardan waaye yarisu bi temps bi bi fard wa bi temps yi waaw moo tax des fois ñenn fard bi duñ ko bind lañ naan rek baa baay ji baa mooy li des lay jël baqiya le reste ndesit ndax xam nañ ne benn lay doon mooy bu ñële jëlee rek moom li des mooy jël ah kon loolu mooy fii loolu jara préciser la radd manula am bu reene ne waa asxaabu waa waa asabaat yi lañ fene déedéet ki nga xam ne yarisu bi bi ta'sib nga xam ne moom day xaar bu ñépp jëlee mu jël la des ña suñu borom ne jël leen lii bu ñu jëlee la jël la des ñoom moom mu jël foofu radd manu fa am mooy lu ñuy delloo parce que fama baqiya lu des yonent bi saa saa nee na kooku koy jël ñoo la bu dee ñoom ñoom ñoo koy jël kon lu ñuy delloo ci waa saabul furud amul fii mooy kaa xam ne amul asaba amu fi du tout amu fi doom góor amu fi bàyyi newu fi ñooñu nga xam ne buñ ñëwee ay ay ay ay ay ay ay ay am yooyu fi waa asxaabul furud keesee fi ne amul lu ñuy koo xam ne mooy jël li des ñu séddale leen ko ba pare affaire yi nag des. waa alal jooju ana nuñ koy def loolu nag mooy laaj bi ku d'accord ne dañ koy delloo lool mooy masalatu radd mooy li ñu ne ku d'accord ne kenn du leen ko delloo kooku newul ci masalatu radd moom d'accordul loolu danaan radd amul te loolu en boo bàyyee xel tuuti boo bàyyee xel ci xaw a vigilant ci waxoon nañu ko di nga xam exactement ñam ñoo waxoon loolu mooy ñi nga xamante ne li ñuy tudd naan euh, jiha yi nga xam ne moom la ñuy donne ñi dugaloon baytumaal yaa ngi fàttale ko lool yan côté la ñuy ah ñi dugaloon baytumaal yépp que mooy trésor public ku dugal trésor public rek jihatul woo ko moom mooy ne eh, kii day day day day day moom kenn radd du am te loolu mooy biñ ko bi ñuy gis asbaabul irsi ah ne la nikaaxun ah ak nasabak wala ah nuunun nisaaun ni nikaaxun wa walaaun wa wa nasab ah soit par dañ nit day doon ne parce que côté mi doon ne mooy moom jabar ak jëkkër ñoom looloo leen boole mooy lien de mariage wala bokk nasab mooy côté xaraaba mooy dañoo bokk géñoo wala dañoo bokk daal askan wala wala wala mooy ku buumu njaam ku goleer ku goreelu jaam mu faatu te kenn ku koy doon moom newu fa xam nga waxoon nañ la am na ñoo xam ne dañ ci yokk ne e, mooy baytumaal te loolu mooy waxu kan Maliki yeeg Shafi'i yi rahmatullah alayhim xam nga waxoon nañ ne Shafi'i yi ba ñuy wax côté boobu dañ leen ñoom dañ leen a woon dañ leen a boolewul woon ci mbir mi mais après lañ leen si si si ñoom ci lañ parce que lu tax ñu naan bokkuñu ci si Shafi'i yi bokk nañ li wax ñu ne loolu baytu maal day doon mooy man mooy bu alal ji desee ñiy jël ñëpp jël mu des trésor public lañ koy yóbbu voilà kon gis nga ci gàttal rek fii mu ne. ñooñ mën a liimal nag ñoom ñoo opposé ñoom ñoo seen wax moo moo opposé woog beneen waxu beneen wax bi kan moo ko wax bale ci madaahibul arba'a kese kon xana al imaamu ahmad imaamu abu hanifa ak al imaamu ahmad ñoom ñoo ne radd kay am na waaw alal ji bu desee kenn du ko yóbbu moo tax seetloo ñoom boolewuñu ci baytu maal waaw boole wuñ ci trésor public que ne alalu miraas mën naa dem trésor public ñoom boole wuñu ko ci mooy bu dee ñii doon ñu ngi fi te suñu borom ne jox leen lii jox leen lii jox leen lii ñoom dañoo jàpp ne comme suñu kaa bii entre yaay yeeg doom ju jigéen ji buñ leen joxee mu des ñoom dañoo jàpp ne nii nga wax sànq exemple bi nga woone noonu lay deme mooy dañ leen koy delloo kan lañ koy delloo mooy dinañ xool masala boobu est-ce que doom di jigéen ji rek wala jabar ji dañ ko ci dañ ko koy delloo waaye boo jëloon place su jabar ji def fa ki nga xam ne mooy euh, jëkkër mooy du baax lu tax du baax non dina baax dina baax si ndax jëkkër bu boobaa un lay jël waaw wala kumur rubu' mimma tarakna in kana lahunna walad fa in fa in kaana la la lahunna walad fa lakum rubu mimma tarakna walla noonu la ko wax waaw fa in kaana lahunna walad fa lahunna rubu wala hunna rubu noo góor ñi lay wax walakum rubu waaw mimma tarakna fa lakum rubu mimma tarak fa in kaana lahunna walad falakum rubu' mimma tarakna waaw noonu la ko waxe woon noonu la bu dee euh, fi doom yéen dañ fee bàyyiwuñ fi doom dee dañ bàyyi doom fa in kaana na walad bu dee dañoo am doom ñoom soxna yi falakunna falakumu rubu' góor ñi yéen a moom yéen jëkkër yéen moom ar rubu' un quart kon dina baax ndax un la jëkkër ji jël doom ji jigéen ji jël nisfu te dina des waaw mooy loolu la mooy loolu lépp ñoom ñii nag muy al imaam Abu Hanifa ak al imaamu Ahmad dañ ne sii ñoom xaalu bi radd dañ ne sii si radd day am bu boobaa alal ji des dañuy jël delloo ko ñu war a doon léegi nag est-ce que ñépp lañ koy delloo lool beneen question la. quant à imaamu Maalik rahmatullah alayhi al imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhima ñoom dañu ne te loolu mooy loolu moo ne woon ci li nga xam ne mooy xudama yi loolu la wax mooy ñi jiitu ci ñoom dañu ne hé loolu amul baytu maal la ñuy yóbbu affaire bi waaw ñoo tax ñoom d'accord ñu luy radda ah ñoom dañu ne gis nga alal ji comme quatre bi trois yooyu des dañu koy jël yóbbu ko trésor public waaw am na nag ci Shafi'i yi ñoo xam ne dañu ne ci ñu mujj ñi eh faut faire attention à condition que baytu maal ka koy gere nekk ku jub xam nga waxoon nañ ko keroog ne dinañ ñëw ci masala boobu bon wax ba joxe ne radd la woon ak loolu mooy bu dee ne yow koo xam ne ab tiinaa la wala koo xam ne ay galaate sa lay def ab président boo xam ne moo jiite réew mi mais di pasar pasaree alalu alalu réew mi muy réew moo xam ne charia lañ fiy doxale bés buñ fi jëlee di miraas kenn ñu jox ñu war a doon ñu jël affaire yi des kenn du ko yóbbu trésor public parce que bu ñu ko fa yóbboo c'est comme si dañu doon jàppale waa ji ci caaxaanam yem ne wala jël alal ji di ci noggatu nit ñi di ci jënd ay armes ngir mate ñi nga xam ne ngir di di di dammat di buter ñi nga xam ne ñooy ses opposants bi xayri xaq ci loo xam ne tegu ko fenn parce que rek ñii ñoom dañoo gise nii wala dañoo gise naa kooku kenn du ko jox alal ñu ne kooku moom xeen bu boobaa dañuy alal jooju nuñ koy def dañ koy delloo ay mbokkam moom mi faatu ñii ñu ko doon ñoo ñooñ lañ koy delloo léegi leer na waaye it maalikee yi rahmatullah alayhim ah ñu mujj ñi tamit am na ci ñoom ñu baree bari ñoo xam ne dañoo mujj ànd ak mazhabu bii nga xam ne mooy mazhabu imaam Abu Hanifa waaye di madhabu al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal rahmatullahi ala jamii këni sii radd am na kay waaw kon gis nga mooy dafa far ci ñu mujj ñu ci euh, maaliki shafi'i yi daanaka dafa am ci ñoom ñu bari ñoo xam ne dañoo ne si si dañoo ànd li nga xamante ne nii mooy waxu xanafiya ak xanaabila yi këni sii radd am na waaye buñ jëlee ci kaw muy ñi nga xam ne dañ koo mooy ci kaw moom al imaam ñu ku ku mel ni ñoom euh, ñu njëkk ñi ci ñaari mazhab yi ànduñu ci woon dañ ne non lii bu amee dañ koy delloo fi nga xamante ne nii mooy baytu maal bu desee wax ji nag mooy anam bi où sont les dalil où sont ñu ne yéen xanafiya yi raxmatullaahi aleykum yéen man ngeen tàmbale yéen ak xanaabila yi parce que yéen yéenay ñi mag yéen xanafiya yi xanaa xanaabila yi tabaan dañuy ànd ak yéen ci loolu comme que yéen a mag ñu ànd ak yéen ñoom ñoo mujj waaye garaawul yéen a mag te yéen a bokk wax yéenay wax waaw ndax loolu lañu suñu yonent aleyhi salaatu wasalaam jàngal an nanzila nnaasa manaazilahum comme ni sayyidatu Aïsha wax ci xadiis bi nga xam ne moo nekk saxiixu imaam muslim ci introduction bi léegi ñu ne leen léegi ñëw leen ci seeni dalil ñu ne ñun suñuy dalil mooy fin wu suuratul anfaal wa ulul arxaami ba'd a'uuzu billahi minash awlaa bi ba'd fii kitaabillah wa ulul arxaami ñi bokk geño ñi bokk mu kii nungu biir mooy ñi bokk mbokk nekk nga xam ne ay frère ay mbokk lañu ci wàllu deret bokk ëmb bu leen jur ñooñu ay mbokk la ñenn ñi ci ñeneen ñi waaw ñu ne kon ñii ñoo gën a yey waa ulul arham ñoo gën a yey lii que ñu koy jox seen yeneen mbokk jullit yi nga xam ne dëgg la ay mbokk lañ mais mbokk bii moo gën a jege ndax xaraaba bi xaraabatu diinin wa naf wa wa wa wa dem na mooy dafa am mbokk ci wàllu diine waaye ëppale mooy ba pare bokk ak waa ji faatu deret kon nag ñoom ëppale nañ yeneen jullit ñi ñi ngeen bëgg ñu delloo parce que bu ñu ko yóbboo trésor public ñépp ci yemaa ah. waaw ñu ne déet ñii ko gën a jege ñooñu lañ koy jox ndax aaya bi wa ulul arxaami ba'duhum awlaa bi ba'd fi kitaabillah kon nag li des dañ koy delloo ñi nga xam ne ñooy ay jege ñaaleem waaye kenn du ko yóbbu baytu maal fi nga xam ne jullit ñépp ñoo ko bokkandoo déedéet ndax ñii mooy mbokku deretam yi ñaari xaq lañ am xaqul islaam mbokkoo lislaam ak xaqu deret bi ñu bokk alors que ñi bokk ak ñoom mooy yeneen jullit ñi ñii nga xam ne ñoom ay ay ay ay ay ay ay étranger lañ ci moom mooy ay euh, mooy du ñu mbokk ci ñoom mbokk deret mbokk jullit lañ kon ñoom benn benn lien rek lañ am ak ki faatu mooy ñoom de seen mbokk jullit la bu faatu alors que kii moom mooy ñu bokk moom deret seen mbokk jullit la waaye seen mbokk lan la seen mbokk deret kon ñooñu lañuy ñuy privilégié ñu ne benn ngo ñu ne beneen suñu dalil mooy xadiisu ku mel ni Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu soloo na ko mu ngi ci euh, mu ngi saxiix yi mu ngi ci saxiixay ni xadiisu muttafaqun alayhi yonent bi alayhi salaatu salaam ne man taraka maalan fali warasatihi waaw képp koo xam ne bàyyi nga fi alal alal joo jëlee ñi lay doon na ko moom man taraka maalan fali warasate ku fi bàyyi alal ña lay doon ñoo ko moom ñu ne léegi yéen fii ana ngeen fi dara lu fi seen ah, kon mooy suñu boroom mi nga xam ne moo ñu jàngaloon ci alquran suuratu nisaa yi ne ñii bu diw faatoo bàyyi fi lii wala daa faatu bàyyi fi lii jël leen lii bu dee ay mbokkam ak fi ngeen jël lii jox kii jël lii jox kii jël lii jox kii doom yi ñoo xam ne lii ñooy jël li des ñooy jël bàyyi ji am na ci fard bi li ñuy wax lii moom mi ñu wax loolu moo ñu wax tamit ci xamal ñu bi lisaani nabiyihil karim alayhi salaatu wassalaam ci làmmiñu yonentam alayhi salaatu wassalaam këne képp ku fi bàyyi alal wara warasate ku faatu fi alal alal jooju ka ñaay donn ñoo ko moom waxul saa dugg ci détail te tarkul istifsaal waaw inda maqaam al bayaan yunazzalu manzilat al umum fi al maqaal waaw loolu règle la tarkul istifsaal yàgg nañ ko gis foog naa ma nañ ko gis si si bàyyi di lëñbët di laaj détail di dugg ci détail indawu maqaamil bayaan ci jamono joo xam ne dañ cee war a leeral mbir mi joxe ci àtte boo xam ne lii la ash-shari'u duggul ci détail boobu le législateur alayhi salatu wassalam loolu dañ koy wàccewee dañ koy wàcce wàcce waayu lu général ci àtte yi waaw mooy du àtte boo xam mooy day général ci lépp mënuñu ñëw naan moo peut-être lii wër na déedéet parce que yonent ma lay saa saa manoon na ne man taraka maalan ah fali warasati ba pare mu ne alladhina zakarahumul quran par exemple ñi koy doon nañu alquran tudd ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy doomam yi mu wax doom yeeg ñooñu war koo doon bi tansib mais duggul ci détail boobu dane fali war a sate sans mu def benn distinction kon dañuy xam ne alal yi même suñu borom ne jox li li yonent mi alei sat salaam leeral nañu lay des comme si dañuy leeral fii que ne la des tamit ñoom ñoo ko moomaat ña koy doon waaw ñu ne leen lii rek ngeen am ci dal yi ñu ne non may ñu ñu dolli la benn ñu ne leen bismillah ñu ngi ci ma'shar al ahnaaf ak ma'shar al hanabila ñuy joxe seeni dalil ak bon mooy dalilu kon ñi mujj ñi ànd ak ñoom ci maalikee yi ak shafi'iyye yi ñi ànd ak ñoom wax mooy même dalil yi la ñuy am rek ñu ne leen kon aywa dool leen benn rek insha allah bu ko defee ñu doy ñu ne ñun suñu beneen dalil mooy hadith sayna sa mooy xew-xew sayna Sa'd ibn Abi radiyallahu taala an bi nga xam ne tudd nga ko ci xam nga ñu ngi ci ci ak ji lañ jóge ah ci ak ji lañ jóge nekk ci miraas mi nii ah keroog tuddoon nga ci fin euh, bi laata ngay jeexal ci jataayu muy en tout cas vague euh, kii bu mujj bi doon wax ak yi kën a yonent bi alei saatu salam Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dafa feebaroon Makka bam mu dem seeti woon ko mu yaakaaroon ne moom day génn àddina ne ah yonent bi aleyhi salaatu salaam de gis nga li ma dal mooy lii yaakaaroon na ne moom day faatu ak alal ji ma sama boroom jox defal lépp te amul kenn ku may doon lul benn doom ju jigéen kon nag damay jël sama alal ji laay jël lépp joxe ko yonent ma lay saa saam ne ko déedéet mu ne ko kon dama koy xaaj ci digg bi joxe benn bi mu ne ko déedéet am na ci yoo xam ne sax trois euh, deux tiers mu ne ko déedéet mooy ko xaajee ñetti ñaari xaaj yi laay joxe yonent saam ne ko déedéet mu ne ko benn mu ne ko kon kon bu ma ko xaajee ñaari xaaj benn xaaj mu ne ko déedéet muy wàññi di wàññi ba ne ah, bu ma ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi mu ne ko ak sulus wa as-sulusu kasiir wala kabiir ah as-sulus na ko waaw tiers un tiers te sax na euh, ñu ne euh, lan la yonent dana ko woon innaka an tadara warasataka min an tadarahum aalatan yatakaffafuuna an-naas mu ne ko nga bàyyi sa njaboot agniya ñu woomal sox aajoloom kenn sa gannaaw moo gën nga bàyyi leen ñu nekk charge ci kaw nit ñi di yëkkat di tàllal seen loxo yi di ñaan walla am di seet ñu leen yor ñu ne leen wax léegi euh, fii lan moo fii seen seenu dalil ñu ne ah Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas dana yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga de fi ma toll mooy li ma dal wa annahu laa wa anni laa yarithuni illa ibnatun waahida illa ibnatun waahida te duma donn lu dul benn doom jigéen kese laa am moo mayu donn ñu ne waaw léegi après loolu bon man kii waguma retrouvé guma li ngeen may wax le euh, ginnee na leerala ah. moo may doon mais léegi lan moo fi wane ne moo war a jël bu bu ñu seddalee li des moo ko war a jël ah yonent bi aleyhi salaam waxu ko xamul ne yonent bi aleyhi salaam xam na ne boroomam lii la wax que ne doom ju jigéen nisfu lay am bu dee ne ki génn àddina comme cadre Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas mooy xaaju alal ji lañ dañuy xaaj alal ji ñaari xaaj mu jël benn bi loolu doom jigéen ji am wa in kaanat waahida falaha nisf bu dee kenn la moom doom ju jigéen ji moo am moitié wu alal ji loolu xam nañu yonent ma lay saat saat malgré tout ça waxu ko ne ah déedéet déedéet nee na ko waxu ko doonoo yow sa doom ji mënula jël lépp ah. même bu dee sa benn doom ji ah kon le fait que mu noppi waxu ko dara loolu day wan ne ginnaaw wasiyaam gi mu bëggoon def muy testament bi li des ci alal ji yépp doom jee koy jël waaw te loolu day wane ne kon mooy doom ji mën naa am àq goo xam ne dafa tegu ci fard bi ko suñu boroom nattal ne ko jëlal lii bu dee ne amul keneen koo xam ne mu ngi fi di xëccoog moom li des mooy war a jël paaram moom it bu dee moom kese fi ne comme cadre Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bii ko daloon farul faatu nag waaw mu na dundaat lu gën a kii ah kon eh, radiyallahu lu ñu ne lii day wane ne le fait mu ne du ma lu dul benn doom te sama alal ji ni mu toll benn xale benn doom jigéen kese may doon bay mu ne looloo tax mu dara joxe alal ji ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko wàññi naan ko déedéet déedéet ba mu wax sulus kon loolu day wane ne entre après sulus bi un tiers bi mu joxe testament li ci des doom jee koy moom bu doon ne du demee noonu yonent bi saa saa dina ko leeral ne ko déedéet nisfu kese la suñu borom wax mais kon mooy ñu xame ci ne moom kon bu desee te kenn newu fi keneen koo xam ne bokk na ki dem ku ko ku ci am dara du tansib du fard du dara kooku la ca des dañuy xam ne doom lu jigéen ji doom dafa ne bu dee doom jigéen la ci suñu exemple bi moom moo jël li ci des ma ne léegi kon yéen loolu la ñu ne ñun euh, lii nii lañuy feeñ lañuy yem euh, léegi di bàyyi ñi nga xam ne ñoo ci des ñu daal di joxe seeni dalil quoi ñu ne waaw kon léegi Maliki yi yeeg Shafi'i yi rahmatullah alayhi surtout ñu njëkk ñi yéen ñi nga xam ne yéen daanaka yéen moom loolu ngeen wax waaw léegi que ne kenn du fi delloo kenn dara mooy bu ñu leen joxee li suñu boroom wax ñu jox leen te amul kenn asaba kuy donn bi bi bi bi bi temps bi la des alal jooju des kenn du leen ko delloo. du lool ngeen waxoon ñu ne waaw ñun kay ñu ngi campé wu ci suñu position te nag dalil yu leer lañ am ñu ne ah kon dégg ngeen Hanafi yeek Hanabila yi rahmatullah ñun dégg nañ leen waaye ñun tamit eh, ñun suñuy wax waxuñu waxu falaa falaa déglu leen moom déglu leen ñu ñu indi leen suñuy dalil ñu ne bismillah ah ñu ngi leen di déglu ñu ne ñun suñu première affaire mooy zahiru alquran lañu àndal waaw ñun suñu wax que radd amul delloo amul alquran si li alquran wa euh, wane ah? boo ko gisee loolu moo ñuy wan ne radd amut ñu ne leen loolu mooy la ñu ne gis nga lii di miraas alalu miraas alal. les biens de de l'héritage suñu borom subhaanahu wa taala moo ko natt lu nekk mu ne kii xool ña koy jagoo les ayants droit ñi nga xam ne moom borom bi subhaanahu wa taala moo ne ñii ñooy am lii ñii ñooy am lii natt ko ci loo xam ne amul benn benn lënt-lënt waaw ne jox leen lii ñii jox leen lii kii jox leen lii kii loolu la wax noonu yéen ngi dégg yaa ma'shar al-ahnaaf ak yéen waa ma'shar al-hanaabila ñu ne si si ñu ngi leen di déglu bismillah te déroulé leen kay ñu ngi leen di déglu ñu ne yéen nag bu ñu toppee li ngeen wax radd mooy xoolal doom bi jigéen ji comme exemple bi ngeen joxe léegi ñu ngi leen doon déglu bu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas bu yàlla bu doon ne dafa génnoon àddina bàyyi fi doom jooju suñu alxuraan dañu nisf lañ koy jox wala rek ñu ne monsieur A bu faatoon bàyyi fi doom jigéen kese kese kese fii unique te amul baayam ñaw fi maamam yaay jigéen yaay yu côté yépp dara ñaw soxnaam kenn ñaw fi doom ju jigéen kese amul mbokk mooy amul ay ay kii frère am laa kii non yooyu amul ci benn léegi. Euh, imagine suñu borom ne kooku nañ ko jox un demi nañ xaaj ndaw su jigéen jooju doomam jigéen jooju nañu xaaj alal bi ñaari xaaj jox ko benn xaaj bi loolu la suñu borom wax yéen ngeen bëgg koo dollil moo bu ñu ko dollilee est-ce que duñu ko jox lu ëpp lu alquran wax ñu jox ko ko ajibu ya ma'shar al-hanabila insha allah ah, nu un nunshidukum billahi ya ma'shar al-ahnaf wal-hanabila yaa ma'shar al-hanafiya wal-hanabila ajibu wuyu leen est-ce que bu alxuraan suñu boroom ne jox leen ko bi demi yaay ci cas bi jox leen ko un sixième ci cas bi jox leen ko un tiers ngeen bëgg alal ji des ñu delloowaat ko ko mais bu ñu ko ko delloowee est-ce que lañ koy delloo du ëpp la suñu boroom wax ñu jox ko ko ah, waaw dina ko ñu ne loolu nag buñ ko defee xaalaf naa al-qur'aan bu ñu ko defee wute nañoo l'apparence du Coran li ñu alquran digal ñu def waaw moo tax ñun laa naqulu bi radd non non non pas de radd ñun waxuñu radd parce que Coran ñun laa ndaw waaw euh, benn ngoo ñu ne ñun am nañu beneen dalil mooy gis nga lii suñu boroom li tax ñu wax leen loolu la que ne euh, ñun suñu wax dina dëggal mooy yéen li ngeen bëgg a def dafa mel ni daal àtte euh, bi yàlla àtte ne jox leen kii jox leen kii natt lu nekk jox leen nii cas bii nii xamul moom mooy mooy comme si bu exister nan la ñuy def waxu ñu dara te wax na ci dara ndax xam nañ ne wama kaana rabbuka nasiya suratu Maryam boroom nee na wama kaana rabbuka sa boroom de sa boroom masula nekkul te du masula nekk te du nekkul koo xam ne kuy fàtte la kon fàttewul ñii li tax mu ne jël leen lii ngeen jox lii jël leen lii mooy du ne fàttewul benn kaabu du figure bu mën exister waaw te ñii ngeen fi wax day delloo ak tamit surtout ñuy wax après ci zawil arham presque même per même kii la comme hanafiya yeeg euh, euh, hanabila yi ñoom après euh, bon que ne zawul arham loolu dinañ ñëw peut-être moom mooy ñi nga xam ne ñoom côté yaay ñoom côté ko ko comme sët boo xam ne doom bu jigéen a ko jur xam nga ko bokk ci xam nga gisoo ñu boole ko ci ñu mel noonu nga xam ne ñooñ ci ñooy ulul arham mooy côté buñ koy wax côté boobu loolu lañ ci jublu mooy ne ñooñu suñu borom xam nga ñoom bokkuñ ci miraas mi moo tax gis nga vingt cinq yi ñu tuddoon ñooñ bokkuñu ci léegi bref pour ñëw fii ñu nekk ñu ne lii lépp day wane ne hein mbirum ni comme que nag lii la alquran àtte ñun mënuñoo jël alal jooj di ko joxaat ñoo xam ne nee na nañ leen leen jox lii ba pare buñ leen ci yokkalee un mooy def nañ lu wuteeg li ñu suñu borom digal kon nag kenn du leen ko delloo ñu ne leen kon alal ñu ndax lan ah, bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam kii allahu kat wa mawla ah man laa mawlaa la dañ ko fay delloo waaw ndax buur yàlla ak ndawam bi ñooy ci méngu ñoom ñaar ñoo méngoo képp koo xam ne amul ku méngoo moom mooy amul ko kii mooy comme que la nag mooy buur yàlla la muy kii ci jaam yi la koy def te jaam yi fii nii ñi fi nekk mooy trésor public fa lañ koy delloo waaw lii looy ci gàttal li nga xamante ne mooy dalilu ñaari boor yi eh, léegi nag mu des ana lan moo gën a dëgër am na nag ci saa même Shafi'i yi Maliki yi léegi am na ñoo xam ne dañu ba léegi dañu jàpp ne non non non bu ma la nee ñe moo tax ma ne la lu bari ci ñu mujj ñi ci Maliki yi ak Shafi'i yi dañoo ànd ak xana Hanafi yi Hanabila yi mais ba léegi am na ay xan ay Maliki ak ay xan ay Shafi'i yoo xam ne dañu non li ñu njëkk ñu waxoon moo am radd amul waaw ñenn ñu ne moo loolu radd amul ci kaw amul waaye à condition que trésor public ba ab mustabid yoro ko ab dictateur wala koo xam ne day pasar pasare du dictateur sax waaye day pasar pasare alalu nit ñi alalu jaam yi kooku kenn du ko jox alal jooju di ko fa def buñ ko fa defee muy teere ci gafakaam mu koy utiliser duñu ko nangu bu boobaa nañ jëlaat alal jox ko mbokk yi même bu dee ñun ci cosaan waxuñu loolu man possible na mais nag nañ leen ko jox ko waaw parce que wóoy jan yooyu jàppale waa ji fat non non loolu kon benn affaire la eh, léegi nag mu des ana kan moo gën a dëgër la wax insha allah ñu ne la de walillahi alhamdu wal minna kilal qawlayni wax ju nekk ci ñaari wax yi am na lahu waj waaw mooy bu ci ne daal am na loo xam ne luy wane ne ci wàll boo ko xoolee ci genn wàll dëgër na waaw waaye waaye insha allahu taala li nga xam ne mooy li gën a dëgër mooy wax bu njëkk bi mooy waxu waxu xanafiya yi ak xanaabila yi ak ñi ànd ak ñoom finalement ci maaliki yi ak shaafi'i yi raxmatullah alayhim ah, ñu ne léegi nga ne ma waa léegi am na lan moo tax nga wax lool lan moo tax nga ne bii moo gën a dëgër man la mooy xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu wax man taraka maalan fali warasate ku bàyyi alal faatu bàyyi fi alal rek sa ñi lay doon na ko moom mooy ñoom li ñu wax rek bu ñu jëlee suñu boroom jël jox leen ah ñu jël jox leen la des dañ leen koy jox loolu nekkul ne dañoo def lu lu wute di alquran wax si dañoo def lu dëppook li alquran wax comme ni ko xanafiya yi waxi bi lay léegi mooy jël nañ ku nekk bu doon ndaw si jox nañ ko doom jigéen ji moom kese un demi def nañ li alquran wax ba mu desee nag comme que yonent bi alayhi salaatu salaam moo ñu xamal que ne man taraka maalan fa li warasatihi na dem ci ki nga xam ne mooy ku fi bàyyi alal alal ja day mooy bam ne léegi ku fi faatooti euh, bàyyi fi alal bu amee det mooy moo koy gàddu moom yonent bi alayhi salaatu salaam bu dee dafa bàyyi alal alal ja dañ ko jox ñi nga xam ne ñoo ko war a doon waaw bu dee dafay bàyyi famille boo xam ne dañu ñàkk mu ñoom maa leen di chargé wu di leen yor ngir daal mais selon moom alayhi salaatu salaam ñi nga xam ne noonu la doon mën a yore kon ne la kon yonent bi alayhi salaatu salaam <laughs> moo jàngale mbir mi mooy kon day wane ne affaire bi. am na beneen àq comme li ñuy wax boo xam ne buñ joxee lii ba pare def nañ li suñu boroom wax waaye lii mooy alal ji dafa des waaw alal yi dem baytumaal nag manuñ ci boolu bii lu tax parce que fali warasate waaw yonent bi alei satu salaam dane ñi koy donn waxul falil muslimin wala fali amatil muslimin déedéet te comme que ki ko fiy donn kenn la mooy cas bi dama la jox exemple kenn kese mais mën na nekk ñu bari comme ni ñu koy gisee insha allah ah ñoo xam ne ñu bari lañ ñu am asxaabul furud ñu jël jël jël jël affaire bi des ñu jël war leen ko séddalewaat chacun wala chacune selon la nga sa part sa nasib ba nga am selon loolu lay doon tamit waaw nga xam ne kon la mu doon am day mujj yokku ba pare ñu bu dee ci wàllu calcul ñu wàññi aslul masala ñu wàññi ma ne la lii insha allah mooy li gën a dëgër ndax lii euh, am na benn misaal pour pour pour pour daaneel côté bi ñu ne lii dafa xaw a niroog waa yoo xam ne soxna sim soxna sim sim sim sim takk doomu bàyyi te xam na ah doomu bàyyi mooy ndaw soo xam ne wala rek nga ne waa ji mooy ndaw waa ji monsieur A mu madame B mi mu takk madame A mi mu takk madame A monsieur A moom oncle am oncle paternel am moo jur madame A mu takk ko madame A faatu te moom kese fi nekk madame A amul doom wu koy doom nu amul yaay newu fi kenn newu fi monsieur A fi ne bu boobaa monsieur lan la alxuraan wax bu dee seen soxna yi dañoo génn àddina te bàyyiwuñu fi doom walakum nisfu maa taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad aaya du suuratu nisaa yéen jëkkër yi ñeen la leen moitié li fi seen soxna yi bàyyi bu dee amuñu doom monsieur a day jël nisfam dañuy xaaj alal yi fi madame a ñaari xaaj mu jël wàll benn wàll wi benn part bi fardan parce que loolu la ko alquran jox waaye waaye la des mooy fii monsieur a zawdi moo fii saaxibu fard moo fii saaxibu asaba waaw parce que le fait muy doomu bàytax kii di doomu bàytaxam mooy kon ñoom mbokku deret lañ kon ñii ay cousin cousine lañu yoo xam ne seen papa yi ñoo bokk nday ak baay wala ñoo bokk baay kon bu dee madame A dafay jóge ki ko ki nga xam ne moo doon moo moom lañ doon wax uh, fa fa ma baqiya fali awla rajulin zakar monsieur A lay doonaat moo doon nu bi fard wa tansib loolu laa doon wax ne kaat mooy exemple bi waxuñu ko xam nga mi ñuy wax naan zawj euh, moom boolewuñ ko bi ah, non ba mu des na bi boolewuñu ko moo jëkkër bu ñu lay wax asaba boolewuñ ci jëkkër waaw ba mu des ci cas boo xam ne bu extrême la mooy bu mel nii bu mel nii moom bàyyitexu doomu bàyyitexu ndaw si la moom monsieur A loolu par exemple ndaw si doomu bàyyitexam mooy vice versa bu ko defee bu kii génne àdduna kenn newu fi dañ ku nekk day doon ki ci des fardan wa ta'siban ñu ne lool nag daa xaw a niroog lii waaw jox nañ ko li muy am waaye nag moo fi des ñu jël alal di jox lii nag ah mooy li nga xam ne kon mooy li gën a dëgër waaye ñu ne ah kon yéen mas'alatu radd daal bu ma comprendre imaam euh, ma imaamu Maalik ak imaamu Shaafi'i moom concerné waaw ma ne la waaw loolu la mooy xudaamaa yi tamit mooy ñu njëkk ñi ñoom ànduñu ci arad mooy delloo non bu alal ji desee dañuy jël yóbbu trésor public mu jeex waaw léegi nag kon léegi nag ñu ñëw nag ci masalatul radd ndax boo seetee dalil yi nag mooy li a dëgër lay demee nag radd nag am na kama qaalat alxanabila alxanafiyatu walxanabila wa man tabi'ahum rahmatullahi ala aljami loolu nag mooy li gën a dëgër insha allah léegi ñu ñëw euh, ci euh, bon euh, ñii nii mooy ñii nii ñii nii muy kon xanafiya yi xanaabila yi dañu ne nag précision précision nota bene lu am solo ngi ci lu ñu wax radd ñun radd waxuñ ko bu ñu waxee radd yaa exception am na exception du ñépp lañuy delloo asxaabul furud yëpp du ñoom ñëpp la ñuy jël alal ji delloo leen ko de mukk mukk mukk waxuñu ñoon waxuñ am na ñaar ñoo xam ne waxuñu leen bokkuñu ci ñun ñi ñuy wax bu dee ñooñu kenn du leen dox daa kenn du leen delloo même bu dee ñu nga ca ñuy donn buñ jëlee alal ja des ñuy delloo nit ñi ñoom duñ leen ci dugal kenn du leen ci boole. mooy euh, yéen seen affaire bi commencé compliqué ñu ne non non compliqué. mais c'est tellement simple li ñu wax dañ ne radd kay am na naam waaw bu dee ñaari kuréel fariq waxoon nañ la mooy fariq kii dafa génn àddina bàyyi fi comme jabar ak doom comme luñ joxe sànq xam nga ñaari kuréel la comme li nga defoon sànq rek mu des trois trois parts yooyu des dañ leen koy delloo ñun Hanafi yeeg xanaa bi lay waxuñ ni ñépp nag lañuy delloo loolu li des ñu ne leen mais ñaar ñi ñi ngeen ci génne ñooy ñam ñi ngeen ci seppee ñu ne mooy jëkkër ak jabar waaw jëkkër ak jabar kenn du leen delloo non non ñoom kenn du leen delloo ah, ah non non ñoom moom bokkuñ ci programme mu delloo arraddu arraddu ah non non concerné wul jëkkër ak jabar kenn du leen delloo mooy bu dee jëkkër a fi nekk ak doom ju jigéen ak yaay ñu séddale affaire bi mbir mi des ñi ñu koy delloo bu boobaa mooy doom ju jigéen ji ak yaay ji waaye jëkkër kenn du ko jox dara kenn du ko delloo ci li des ci miraas bu doon jabara fi ne jabarit kenn du ko delloo mooy li des buñ koy séddale ñeneen ñi moom kenn du ko ci boole moom moom la mu jël la alxuraan wax keese fa lay yépp <laughs> nga ne ma yow bu ma yow lii ngay wax nii ba baal ma quoi bu ma ko seetloo mooy kon yow finalement man naa ne al madahibul arbaa ah muy xanafiye yi maaliki yi Shaafi'i yi Hanaabila yi rahmatullahi ala al-jamii ñoom ñépp kenn d'accord lu ñu delloo ñaari jëkkër ak jabar kenn du leen delloo man la sawaay nag jàmbaar nga parce que euh, euh, yi ñu ci dugg xam nga seen moom xam nañ seen mbir mooy ñoom moom ñépp lañ ne kenn du delloo kenn kon xëy buñ nee ñii bu ñëwee fekk si ci ñaari ñoo xam ne nee nañ ñun d'accord dañoo yéen yéen yéen Maalikee yeeg Shafi'i yi ah mooy si si yéen dinañ leen rejoindre ci benn point mooy jëkkër bu dee jëkkër wala jabar ñaar ñooñ kenn du leen delloo kon kon bu fu fu boobaa dañuy lan épouser la même cause que les Malikites et les et les Shafi'i yaa ngi comprendre rahmatullah alal jami mooy dañuy bokk même même gis-gis ci côté boobu mooy kon jëkkër jabar man moo tax man la très très bien c'est bien ça voilà lii laa bëgg ci ci yow ko c'est bien très bien waaw mooy comme ñoom ñépp d'accorduñ jëkkër jabar kenn du leen delloo loolu moo tax euh, ñenn ñi sax ne lool ijmaa la waaw ñiy nettali ijma am nañu ne lii ijma la kër jëkkër ak jabar kenn du radd amul ci ñoom kenn du leen delloo bu alal ji desee du ñu bokk ci ñuy delloo euh, parce que ñoom dañ jàpp ne ulul arham ba ñu wax jëkkër ak jabar gi bokkuñu ci waaw ah, mooy en général quoi parce que wax naa la cas bi ma a waxoon cinq nga ne ma mais attends attends pardon waaw cas boobu man ci laa bëggoon a ñëw mooy cas bi nga bi nga joxe sànq jëkkër donn donn ci wàllu nekk jëkkëru ndaw si ba pare waaye donn la des ci alal yi parce que moo fiy tansib moo fiy baax yi ma ne la wax ne loolu noonu nag laa lay wax ne loolu du dox fii nga ne ma lu tax ma la parce que bu doon lool la kon lu des du fi am bañ koy delloo mooy cas boobu cas parce que buñ ñëwoon ci cas boobu rek ñun newuñ ci masalatu radd parce que masalatu radd bala moo am mooy il faut ñu jox waa asxaabul furud ñu jël ba pare alal ji des te amul waa asaba newuñu fi. yow jëkkër ji wax nga ma léegi léegi léegi kene moom bu boobaa day doon lan yarisu bi fardan wa ta wa tansiban kon kay jeex na te fii dama ne la pour mu am tansib du fi am kon jëkkër ji ñuy wax mooy jëkkër joo xam ne du nekk baytexu du doom baytexu ki faatu jabar ji wala jabar ji du nekk doomu baytexu jëkkëram jëkkër joojoo tax ñuy wax sinon bu doon beneen cas bi mooy lu fi des du fi am ndax moom yarisuhu wala yarisuhu tarisuhu wala yarisuha li nga xam ne mooy fardan wa tansiba moo tax loolu leer na leen nga ne ma waaw kon continuer ñu ne kon xam nga jëkkër moo tax moo tax asbaabu miiraasil wara salaasa waaw looloo ko indi mooy sabab yooyu nga xam ne moo lu tax ñu utal jëkkër parce que mooy jihatu az-zawjiyya parce que jihaadu zawjiya moom beneen wàll la goo xamante ne bokkul ak jihatu nasab bokkul ak jihatu alwala bokkul ak côté bi ngay doon ne ci wàllu euh, euh, euh, deret du wàllu ku koo goreel mu faatu te amul ku ko doon newuñ foofu waaw asbaabu miraasil wara salaasa te nikaaxun wa walaa un wa nasab kon moo tax nikaax ñu teg ko fële kon ñoom ñu ne nikaax bii kon jëkkër ak jabar ñoom kenn du leen delloo parce que parce que lan wa ulul arxaam yi ñoom bokkuñ ci ulul arxaama ah. waaw ci cadre bii ñu nekk bokkuñ ci ulul arxaam bi nga xam ne ba'dhum awlaa bi ba'd fii kitaabillah loolu lañ wax mu am nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne dañ ne si si si dañ ne di delloo waaw ñoo xam ne mooy ñoom dañoo gis ne euh, ijmaa bii ñuy nettali est-ce que ijmaa boobu am na parce que bu ñu seetaatee affaire bi même bu dee ne dëgg la al arbaa loolu lañ wax mais affaire bi dalil bi bi ngeen fi joxe woon xadiis muttafaqun alayhi man maalan fali warasati loolu nag mooy wane ne jëkkër ak jabar bien sûr lañ leen di delloo kay boroom wax yooyu surtout ñu mujj ñi bari nañu ko ci ñuy ñuy défendre position bi mais parce que affaire dafa leer euh, man taraka maalan ku bàyyi alal fali war a sete ñi nga xam ne ñoo lay donn ñoo ko moom yonenti ma lay saa ñi lay donn la wax ah. est-ce que jëkkër bu dee jabarama faatu moom bokk na ci ñu koy donn